abu zakariya yahya bnu sharaf annawawiyu addimashqiyu alshafiiyu rahimahu llah fi kitaabihi riyaadu ssaalihiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wassalaam fil baabi salaasimi'a wa isnaa ashar waaw fil baab salaasimi'a wa isnaa ashar baabu karaahatil ixtibaa'i yawmal jumu'ati wal imaamu yaxtub li'annahu yajlubu an-nawm fa yufawwitu istimaa'a al-xutbati wa yuxaafu intiqaadu al-wuduu' kon al-imaamu al-xaafidu an-nawawiyu rahimahu llahu ta'aala rahmatan waasi'a mu ñëw ak ñun ba léegi ci kitaabul umuur al-manhiyyi anhaa ci suñu jotaay bi ñu génn walillaahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ chapitre 312 xadis biñ mujj woon gis moo doon xadis mille sept cent quatre al imaam mu ne woon wa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu xataba yawm al-jumu'ati fa qaala fi xutbatihi walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ chapitre bi doon wax ci nahyi man akala suuman aw basalan aw kurraasan aw ghayraha mimma lahu raa'iha kariha an duxuulil masjidi qabla zawaali raa'ihatihi walillahi alhamdu wal tey ñu war a gis <coughs> buntu bu bees muy chapitre bii nga xam ne incha allah ci la jeexale suñu tome soixante douze ci suñu sharaab yi nga xam ne moom la ñu borom bi dëppaale ñu koy def ci téere bu barkeel bii di riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam muy chapitre trois cent douze ñetti téeméer ak fukk ak ñaar mu ne baabu buntu karahiyatil ihtiba tere goo xam ne dañuy sit la prohibation prohibition <laughs> dañ lay déconseiller al ihtiba lan mooy al ihtiba loolu gisoon nañu ko waaw loolu moom gisoon nañu ko anama ma ne la waaw chapitre cent vingt-huit al imaamu Nawawi rahimahullah euh, mooy buntu ba mu doon wax baabu jawaazi al-istilqaa'i ala al-qafaa wa wad'i ihdaa ar-rijlayni ala al-uxraa idaa lam yaxaf idaa lam yaxaf inkishaaf al-awra wa jawaazi al-qu'uudi mutarabbi'an wa muhtabiyan <laughs> mooy muhtabiyan mooy al-ihtibaa' <laughs> buntu boobu da ko tudde woon buntu jawaazi possibilité al istilqa mooy daal di jaaxaan mooy nga tëdd sa dóo bi moo nekk ci sa ginnaaw gi ngay moo nekk ci mooy laal suuf bu dee ci da ngaa tëdd foo xam ne ngay xool toit bi di gis li nekk li dafay te kaw moo xam asamaan si wala yooy ah sa kanam jëm sa xar kanam jëm ci kaw waaw sa ndigg li nga wéer ko ci suuf ak sa ginnaaw bi mu ne lool luy wane na lu mën a nekk la wa wada ihda rijlayni ala al-ukhra ak tëdd noonu ba pare jël benn tànk yëkkati ko teg ko ci beneen waaye boobu mooy dans quelles conditions ida lam yaxaf bu dee aji kiy def lool ragalul inkishaf al awra mooy awraam daal di feeñ mooy il faut mu am lu mu sol ci suuf sinon bu solul dara bu dee daa bàyyi gànnaaru mooy solul dara wala gàccoo benn mbir kefe bu defee noonu euh, day aj yére bi boobaa nit ñi de awraam day feeñ waaw bu dee à condition loolu mu bañ ko ragal wa jawaazil qu'ud waaye buntu boobu da koo sampoon ngir wane ne jekki mutarabbi'an daal di ferenkolaay loolu lu mën a nekk la wa muhtabiya muhtabiya mooy lii muhtabiya waxoon nañ ko foofu taxawoon nañ ci bu baax a baax a baax a baax waaw <laughs> hadis bi mu indi woon foofu parce que 820 la njëkk indi di wane waa côté Mustalqiya euh, li Abdallah ibn Yazid bokk mais gis naa yeneen saa yeneen timare saa saa mustalqiyan fil masjid waadi'an ihdaa rijlayhi ala al-uxraa mu leeral côté jaaxaan bi gis naa yeneen timare saa salaam man Abdallah ibn Yazid radiyallahu anhu mu ngi tëdd ci jàkk ji daal di tëdd comme li nga wax sànq euh, ndiggam moo tegu ci suuf ah xar kana moom féete kaw di xool ci kaw. mu jël benn tànkam teg ko ci beneen tànk bi après mu tegoon ci hadith 821 hadith yi naa Jaabir ibn Samura radiyallahu anhuma mu nekk yonente bi alayhi salaatu salaam kaana an-nabiyyu idhaa sallaa al-fajra tarabba'a fii majlisihi hattaa tatlu'a al-fajr waaw <coughs> hattaa tatlu'a ash-shams ash-shamsu hasnaa mu ne yonente bi alayhi salaatu salaam de bu ma soona julli fajar da doon ferenkulaay noonee da doon ferenkulaay ba ca fa toogukaayam ba ba ni nga xam ne ci la jant bi di leere nañ léegi euh, mu léegi nag ginnaaw bopp xadiis bi mu indi woon moo duggoon nag ci wàllu istiba dëgg-dëgg voilà mu ne moon huit cent vingt-deux wa an ibni umar mu ne woon mu ngi jële ci doomi umar ji ni abdullah radiyallahu anhuma annahu qaala nee na ra'aytu man de gis naa rasulallah ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam bi finaa'il kaabati mooy ci enceinte ci kaaba ji pas ci biir kaaba gi non mooy boo mooy boo jàkkaarloo kaaba gi boo duggee nga xam ne dara doxul sa diggan ngay seen kaaba gi nii nekk ci biir masjidul kaaba nee na maa gis leen saa sam toog jàkkaarloo kaaba gi muhtabiyan bi yadihi hakaza mooy lan muhtabiyan loog taxawoon nañ ci bon nañ ñu ko waxaat tuuti nii mooy nit ki <laughs> ndiyem eh, mooy imaginer toogal ci suuf comme ni nga tooge boo toogee ci fauteuil gis nga ni ngay tooge noonu en ah, fait pour ñi nga xam ne dañuy dégg ko comme que on n'est pas bu doon vidéo la dañuy naan nii jóg <laughs> wane ko ci suuf ne ñu caméra ci suuf ñu tooge noonu waaye da doon gën a yomb mais moo tax imaam Ibn Umar bi mu koy jàngale ne ne hakaza comme nii mooy da koo wan ne mu doon jàngal moo tax nekk fi di nag comme que mbir yi ay déglu la ay audio la bu dee da nag comme nii waa léegi yow ki lay dégg nan la xam ne comme nii mooy lan voilà bon <laughs> léegi mooy comme boo toogee ci chaise wala fauteuil ah boo xam ne li nekk sa kanam suuf la mooy perron la wala tapis la léegi fexeel noonu nga tooge wàcceel noonu toog ci suuf waaw comme boo toogee wéer sa digg fenn wéeru léegi sa tànk yi ni mu def noonu yow da nga koy yëkkati bu ko tàllal bu toog ci suuf tàllal ko déedéet mooy yëkkati ko mu jëm ci ci sa biir bi ah kole sa biir bi yaa ngi nga mel ni ku banku noonu ci sa daldi euh, sa biir bi takkaloog sa poos yi nga xëcc sa tànk yi mu taxaw samplen ah tànk yi bien tegu ci suuf waaw du da ngay da ngay yuqamte ku déedéet da koy teg repos repose pied yi tegu bu baax pied bi toog bu baax xadamay ni tegu ci suuf léegi yow nga xëcc kii bi ba mu jege sa baat sa sa dënn bi ak sa biir bi kolew après nga jël sa loxo sa ñaari loxo ah jël sa ndejoor jàpp ko càmmoñ bi noonu lem ko ci noonu lool benn façon la beneen façon bi mooy nga def comme toobi boobu waaye sa yére nga koy kalee sa yére bi nga sol moom ngay kalee noonu mooy téye sa tànk waxoon nañ am na beneen boo xam ne gars yi dañ doon jël euh, comme benn genre buum bu gudd boo xam ne bu ñu ko defee dañ koy teg seen digg wërale ko mu ñëw ba ci seen tànk yi yi ñu lem noonu léegi nag toog noonu nag confortablement moo tax ñenn ñu ne woon mooy toog bu confortable boo fàttale ko ba ñuy gis lool ci waxu al imam ya imam al hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a doon toxal ci al-fath kon loolu mooy al al al al ihtibaat mooy al-qurfusa comme ni nga xam ne moom la imaam an-Nawawi doon wax naan wa huwa ak imaam al-Hafiz al-Bukhari ci lu jiitu buntu moom ko defaloon te mooy al-qurfusa gisoon nañ eh, imaam an-Nawawi ci hadith ibn Umar biñ la fàttalee 822 bi mu ne wa an ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qaala ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bi finaa'i al-ka'bati muhtabiyan bi yadayhi hakaza wa wasafa bi yadayhi al-ihtiba imaamu Nawawi ne wa huwa al-qurfusa radiyallahu anhu da lool imaam al-Bukhari moo ko solo woon te moom it noonu la ko tekkee woon jëloo ko ci Abu Ubayd waaw ah, léegi kon loolu mooy li nga xamante ne mooy ci gàttal al-qurfusa mooy toogin woowu. léegi nag al imaamu yi bunt bi moo tax gis nga bunt boobu daanaka mooy li ñuy wax fii daanaka bunt boobu moom dañ ko faa gisoon ci yaatal hadith 822 boo fa demee di nga gis li nga xamante ne masala yi nga xam ne moo làmboog suñu bunt bi dañ ko gisoon ci lu baax walillahil hamdu wal minna boo demee ci mooy euh, tome 38 ci Riyadou Salihine bi boo demee ci archive 38 li nga xamante ne mooy euh, bu dee ci fichier yi mille deux cent vingt et un mu nekkoon xadis lañ booloon huit cent vingt et un ak huit cent vingt deux bi boo jëlee ca début huit cent vingt deux bi ba muy tàmbali ba huit cent vingt deux bi nga xam moom kese la foofee di nga fa gis lu euh, masala yi yépp yaataloon nañ ko foofu kon mooy tome trente-huit ci Riyâdous-Sâlihîne hmm? amante ne bon ak léegi biñ ko <coughs> ñu ko dugaloon euh, septembre voilà septembre deux mille vingt quatre ah la walillahi alhamdu wal minna mu ngi ci cinq janvier deux mille vingt six walillahi alhamdu wal mooy def na attaque lu teg quoi walillahi alhamdu wal minna ci lañ gise woon loolee <coughs> léegi euh, léegi kon bi buntu bi trois cent douze mu ne baabu buntu karaahati sib bu ñu sib al ihtiba mooy di tooge noonu comme niñ la décrire wan la ko léegi wax la ko kon jarul li nga xamante ne mooy possibilité moo moo mooy di ci yaaraat waaw nga ne eh, attends parce que fee danoon wa jawaazul qu'ud mutarabbi'an wa muhtadiya ci chapitre cent vingt-huit man noo xaaral xam nga lu tax mu naan dañ koo si ak ci gan constant xam nga fa danoon possibilité bokk euh, toog ferenkulaay ak tamit toogee euh, euh, muhtadiya mooy ak qurfusa comme liñ la wax sànq les sauf que fii déglul ba pare alaata <laughs> masala foofu waxoon nañ ko dane baabu buntu karahiyati sibuk al ihtiba toogin woowee yawmal jumu'ati bésub ajjuma waawooy mu ne la xaaral yow bul yàkkat wal imaamu yaxtub fekk imaam bi mu ngi xutba voilà mooy jamono ji imaam bi xutba sib gu ñu sib nit ki di tooge noonu di déglu xutba bi ndax dafa confortable na <laughs> surtout bu dee waa ji daa sonn bu mayul njàppam mam naa toj waaw mu tàmbalee nelaw njàppam toj mu war a jóg nag rombaan nit ñeeg yooyu yëpp loolu lépp ko ci fekk te bu bu dee bi mu koy bi mu fi bàyyi xel daanaka imaam bi moom mu ngi waaj a taxawal bala moo faufile ci biir nit ñi génn ba dem ba jàpp ci ba ñëwaat mooy mooyul day rate àjjuma ji waaw kon mu ne sig guñu sig toogin woowee al istiba bésub àjjuma wal imaamu te xaalu imaam bi état mu yaxtu bu mooy mu ngi xutba mu ngi euh, prêcher son serment c'est son sermon euh, di xut ci euh, xutba di def prêche bi li am na wu ndax lan lu tax imam ñu ñu ñu ñu sigli yajlubu naw day fekk ci li nga xam ne mooy nelaw parce dafa confortable <laughs> non toog toogit wu lu mën a indi te dañ ne ah yéen ñi gëm yàlla idaa nuudiya li salaati min yawmil jumaa fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay' waaw yéen ñi yàlla bu ñu noddee bésu àjjuma na ngeen gaaw ila dhikrillah mooy fekk xutba ba ak julli ja cay teg kon xutba bi di ko déglu daa am solo léegi nag boo ñëwee lépp lu tax doo ko déglu loolu dañ koy moo tax toggin wii day indi day bijj di xëcc nelaw fa yu fa wita fa yu fa witu bu ko defee mu mu daldi rateloo ah istimaa al waaw mu juru waa ah daldi euh, manqué nag rate déglu li nga xam ne mooy moo xutba bi voilà léegi mu ngi noonu waa ji léegi xutba bi mu waroon a déglu eh, léegi affaire bi nag daal di koy daal di koy rëcc nag <laughs> te boobu lañ la wax léegi <coughs> te mbir mi mooy dañ naa ñëw dañ ko yoonal ngir nga ñëw tere la sax nga bàyyi commerce bi nga ne newoon yaxantu bi nga newoon nga ba ko ngir mën a déglu xutba bi léegi yow bu dee ne lii boo ko defee moom day tax xutba bi ne mees nga fàtt euh, mu mu rëcc la ah kon loolu day nekk loo xamante ne nii du nekk loo xam ne lu ñu la naan dara new ci voilà benn ngo beneen beneen mbir première day bijji nelaw de deuxième day tax nga raté déglu communiqué bi imam bi joxe lu am solo li nga xamante ne moom lay joxe ba pare boo paree ci loolu beneen mbir mooy wa yuxaafu intiqaadu alwudu waaw ñu ciy ragale sa <coughs> njàpp tëj ok mooy ñu ciy ragale sa njàpp tëj parce sa njàpp mën na cee tëj ah moom laa loo sànq wóor na boo mayu na toog booy jékki sa njàpp di toj doo ko tey day jékki rek rëcc la liñ naan rëcc la <laughs> waaw da ngay jékki rek oh war a jóg jàppiwaat te man nga koo def ci kaw ñépp dégg la te loolu lay sa bi nice <laughs> xam nga ne moos lay sa kon loolu noonu mooy li nga xamante ne nii moo tax imaam ne lii nii dañu koy dañu koo sib kon waaw léegi nag bon buntu bi après mu indi fi benn xadiis kese la indi te xadis bi indiwu ko woon fële parce que comme xadis fële da wax possibilité goo xam ne moom la possible ñu def ko loolu moo tax waaw possibilité ñu def ko loolu moo tax mooy jawaazu ah, wa jawaazul qu'uudi mutarabbi'an wa muhtabiya moo tax xadis yam fandi woon mooy yi wane ne mën naa nekk waaye fi ñu ko sidde rek mooy yawmul jumaa te bés boobu <coughs> ak boobu wax naa la sànq que ne bañ koy gis waxoon nañ la loolu quoi waaw masala boobu li waa jumhurul ulama ne loolu ñoom gisuñ ne daraa ngi ci quoi waaw que loolu euh, euh, euh, dara newu ci waaw waaye waxoon nañ la bien sur que am na lu ci nekk waa jumhurul ulama yi ne woon bon loolu dara newu ci ibnu umar radiyallahu anhu bokk ci <laughs> dara newu ci parce que nee na man ah, man ma gis yeneen saa salaam mu jàkkaarloo kaaba gi tooge noonu ci enceinte kaaba gi mais sauf que problème bi yëpp waxoon nañ la ko mooy waaw loolu lañ la doon ne mën naa nekk mais suuf bu dee ne waxtu wii la voilà waxtu àjjuma ji quoi waaw fekk imaam bi di xutba loolu moo tax te xadiis bi mu indi fii moom lañ gisoon boobu ne même bu dee xadiis bi am nay wax. ñenn ñi di wax naan dafa da'if waa jumhur mais waxoon nañ la comme li al imaam al mubaarak fuuri rahimahullahu taala wax ne hadith yi buñu leen boolee ñoom ñépp ah buñ leen boolee ñoom ñépp day dëgëral te da ak tamit ak da'ifam alhamdulillah daal duwul foor noonu te ku mel ni imaamu tirmidhi rahimahullah dane woon hadith bi hadithun hasan voilà léegi walillahi alhamdu wal léegi nag ñu gis xadis bi mu fendi kon benn xadis la fendi indiwu fi sax aaya kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu indi xadis bii di mille sept cent cinq mu ne an Muaaz ibn Anas al-Juhani radiyallahu taala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nahaa anil hibwati yawmal jumu'ati wal imaamu yaxtub rawaahu abu daawuda wa tirmidiyu rahmatullahi alayhima wa qaala xadiisun xasan qaala al imaam al xaafidu nawawi mu indi xadis bi ah mu ne an Muaaz ibn Anas mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne Muaaz la tuddoon di doomu Anas boo fi xalaatee ne Anas ibn Maalik xam nga ne da ngay caaxaan <laughs> Seydina Anas ibn Malik taa yoon saa salaam daa toll fu muy amul woon amul woon kii amul woon soxna de <laughs> waaw kon buñ la nee waa ji saxaaba la xam nga ne du Anas boobu mooy ba mooy kii moom ah <laughs> Juhani la wax na ba Juhani la moom bokkul bokkul ci waa Ansaar c'est que dañ doon ay Juhani al Ansaar yi waaye mooy. Euh, ci wàllu walaa lay bokkeek wala alliance mais ci waa Juhayna na la bokkoon voilà kon moom bu leen yaakaar ne fii mu ne <laughs> voilà sahlum nu Mu'aaz ah Mu'aaz ibn Anas al-Juhani radiyallahu anhu léegi moom mu ne anna nabiyya kana yonent bi de sallallahu alayhi wa naha terena anil xubwa dañuy wax xubwa di wax xibwa comme li boroom euh, al-Azim al-Abadi rahimahullah daal di wax boroom euh, Awnul Ma'bud sharh sunan Abi Dawud na ko noon al imam al-Mubarakfuri mu ne wal ismu hubwa hibwa hubwa bi damm bi damm wal kasr voilà hubwa ak hibwa lépp mooy li nga xamante ne dañu dañu kaa wax dañu kaa wax dañu kaa wax voilà xibwa ak xabwa mu ne que yonent bi alayhi salaatu salaam naha dafa tere anil xabwa wala anil xibwa wala xubwa mooy do mooy toogin gi ñu waxoon sànq yawmal jumaati nga toog yëkkati say tànk toog ne wala euh, kii teg toog ci suuf sa biir bi takkaloog sa kii mu ne loolu da koy doon tere. mooy toogim googu da tere yawmal jumu'ati bésub ajjuma wal imaamu fekk imaam bi yaxtum mu ngi xutba voilà mu ne xadiis bii rawaahu solo na ko abu daawuda di al imaam abu daawuda rahimahullah wa tirmidi ak al imaam abu isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi wa li ñu ko soloo mu li xadiisun lii la xasanun bu baax la ah kon noonu la ko al imaamu eh, an-Nawawi noonu la ko tudde léegi bu njëkk bi mooy <clears throat> mooy est-ce que ñoom ñaar doon ko ko soloo ñeneen seen sëriñu Abu Dawud al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibnu Hanbal rahimahullahu taala solo na ko ci musnadul makkiyin hadisu Muaaz ibn Anas al-Juhani radiyallahu taala an al-imaamu Abu Daawuud comme comme la njëkk a tudd mu ne kitaabu salaa baabu tafrii'i abwaabil jumu'a baabul ihtibaa' wal imaamu yaxtub mu ne haddasanaa Muhammad ibn Awf mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Awf di Muhammad ibn Awf ibn Sufyan at-Ta'i Abu Ja'far ñi ne Abu Abdillah al-Himsi al-Hafiz rahimahullahu ta'ala lii defoon nañ taxrij bi bu imaamu Tirmidhi bi ba ñuy gis bunt biñ la wax sànq di la ko junj boobu da léegi muy chapitre cent vingt-trois wa jawaazul qu'uudi mutarabbi'an wa muhtabiyan mu ne Muhammad ibn Awf at-Ta'i gane àddina génn àddina deux cents 72 nekkoon fiqatun hafiz comme li borom Taqrib at-Tahdhib rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana al-Muqri mu ne ki ñu nette mooy al-Muqri di Abdallah ibn Yazid ibn Abdirrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki Abu Abdirrahman al-Muqri le siiwee woon nekk jàngkatu alxuraan bu mag ne woon kenn ci sëriñu ñi gën a màgg ci sëriñu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala gane àddina 120 génn àddina 200 200 213 rahimatullahi alayhi Ah, léegi moom mu ne haddathana mu moom moo jële ah, ah, al an Sa'id ibn Abi Ayyub mu jële ci Sa'id muy Miqlas Sa'id ibn Abi Ayyub Miqlas Abu Yahya al-Khuzai mawlahum nekkoon koo xam ne wa thiqatul kenn du ko laajte gane àddina la cent génn àddina la cent soixante et am na wuute an Abi Marhum <coughs> mooy ñi ñëpp da ngay gis ne dañu dëggal ba Abu Marhum bi muy abu marhum di abdurrahim ibn maymun almadani abu marhum almu'afiri mawlahum almisri rahimahullahu taala génn àdduna 143 borom taqribu tahdhib dane saduqun zahid hmm? dane kii saduqun waaw ku dëggu la ba pare aji dëddu li nga xam ne mooy àddina la rahimahullahu taala an sahl ibn mu'adh ibn anas mu jële ci sahl ibn Mu'aaz ibn Anas muy Sahl ibn Mu'aaz ibn Anas al-Juhaniyu moom laa ba'sa bihi la wax illaa fi riwaayaati Zabbaan anhu mu ne amul problème ba mu des bu dee riwaaya yi nga xam ne moom la Zabbaan di jële ci moom alors que fii du moom rahmatullahi alayhi bon am na nag ñoo xamante ne joruñ ko dëgëral noonu moo taxoon ma naan la waa jumhur sànq ñenn ñi jàpp ne bo hadis bi wérul voilà hadis bi wéerul euh, euh, même bu dee ñenn ñi mooy dañu wute ci moom ñenn ñi dañ koo gëmul dañ koo dëgëral naka noon abu marhum bale tamit lii imaam al na xajar lii la wax ci moom ne saduqun zahid mais am na wute ci boroom xam-xam yi am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne euh, bon kii dëgërul ah voilà waaw <laughs> waaw même bu dee ne daa woon koo xam ne comme imaam al mu mu az-zahabi ci alkaasi mu ngi naan am na ak faiblesse bu ak nooy ak woyof gu nekk ci moom même bu dee ci taaruxil islam dane zahid abidan mujabu daawa koo jaamukatu yàlla la woon jaamukatu yàlla dëddu àddina aji koo xam dañuy nangu ñaanam mais am na ñoo xam dañ ne non kii laa yuhtaju bihi comme abu hatim ar-razi ne danañu bind xadiisam mais duñ solo duñ ci laye loolu moo tax waa jumhuur boo fàtte boo delloo ci xadiis yooyu bunt ñu la waxoon sànq xadiis 822 que ne dañ doon doyadal hadis bii ne non hadis bii dëgërul voilà loolu moo tax muxtabiyan mooy tooge ay boobu jamono ji imam bi xutba dara ci nawul voilà parce que hadis yi nii dëgërul waaye hadis yi koy wax dañoo bari comme ni nga xam ne noonu la ko al imam al Mubarakfuri rahimahullah ci Tuhfatul Ahwazi daal di woon wax léegi ko naan Salim ibn Mu'adh ibn Anas kon Sahl ibn Mu'adh jële ci baayam an abiihi mu jële baayam wax nañ la ko sànq mooy Mu'adh mooy Anas boobu mooy Muaaz ibn Anas boobu Muaaz ibn Anas al-Juhani eh, radiyallahu anhu wàccoon fële nga xam ne Juhani Ansaar yi la wàccoon Misr rahmatullahi alayhi wa radiya anhu eh, mu ngi génn àddina xilaafa Abdul Malik ibn Marwan rahmatullahi ala al-jamii' anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahaa anil hubwati yawmal jumu'ati wal imaamu yaxtubu voilà wax nañ la dañuy wax xubwa di wax xibwa noonu la ko alimamu abu daawud rahimahullahu taala solo kanta alimam at-tirmidhi bi mu ne wa at-tirmidhi alimamu abu isa muhammad ibn isa ibn sawrat at-tirmidhi mu ngi kon di rahimahullah abwaabul jumaa baabu maa jaa fi karaahiyati al-ihtibaa wal imaamu yaxtub al imaamu abu isa mu ne haddathana Muhammad ibn Humayd ar-Razi wal Abbas ibn Muhammad ad yi moom nii lañ defoon li nga xam ne mooy euh, euh, taxriij ba moom lañ tuddoon bale ba ñuy gis loole 822 mu ne haddathana nettal Muhammad ibn Humayd ar-Razi ñi ñaari sëriñam wal Abbas ibn Muhammad ad-Duri di Muhammad ibn Humayd ibn Hayyan tamimi Abu Abdillah ar-Razi rahimahullahu ta'ala génn àddina moom euh, imaam ibn Hajar dane xaafis la waaye da'if la waaye waka mu ne Ibn Ma'in nag doon na rafet li nga xam ne mooy gisin ci moom rahmatullahi alayhi waaye gis nañ riwaay imaam ki nga xam ne mooy Abu Dawud yi moom ni mu ginee dëgër moom te lii moom mooy moom ki mu ko jëlee moom daa dëgër picc muy ki nga xamante ne mooy Muhammad ibn Awf moo tax problème boobu moom dàqu na ci côté imaam ndax imaamu abu abu dawud wal abbas ibn muhammad ad-duri imam an-nawawi at-tirmidhi ak al abbas kenn beneen sëriñ tamit bu mu ko jëlee muy al abbas ibn muhammad ibn hatim ibn waqid ad-duri al-hafiz abu al-fadl al-baghdadi moom ni thiqatun hafiz la kon garaaw ñaari sëriñ la ko jëlee kenn ki nee nañ dafa wéradi voilà keneen ki moom wér na mu ngi noonu rahmatullah alal jami' moom mi génn àddina li nga xamante ne mooy deux cent 71 rahimahullahu ta'ala qala mu ne ñoom ñaar di Muhammad ibn Humayd ar-Razi ak al-Abbas ibn Muhammad ad-Duli rahmatullahi alayhima nee nañ haddathana Abu Abdirrahman al-Muqri gis nañ ko sànq ci riwaaya imam Abu Dawud an Sa'id ibn Abi Ayyub gis nañ ko mooy Miqlas qala rahimahullah haddathani nettali na man dong Abu Marhum di Abu Marhum mi nga xamante ne moom itam gis nañ ko sànq rahimahullahu ta'ala an Sahl ibn Mu'aaz gis nañ ko an Sahl ibn Mu'aaz gis nañ ko sànq an abiihi mu jël ko ci baayam di Mu'aaz ibn Anas al-Juhani radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nahaa anil hibwati yawmal jumu'ati wal imaamu yaxtub wa haaza hadiisun hasan wa abuu marhum ismuhu Abdurrahiim ibn Maymuun wa qad kariha qawmun min ahlil ilmi al-hibwa yawmal jumu'ati wal imaamu yaxdub wa raxxasa fi daalika ba'duhum minhum Abdullah ibn Umar wa ghayruhu wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaaq laa yarayaani bil hibwati wal imaamu yaxdubu ba'sa Allah kon al imaam al-Tirmidhi bi mu soloowe xadis mu ne wa haaza xadiisun hasan mu ne lii xadis la boo xam ne bu baax la loolu moo tax imaamu Nawawi ci suuf mu ne wa eh, rawaahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qaala hadithun hasan mu ne tekki wa Abu Marhum mooy Abu Marhum min gis sànq ismuhu turam mooy Abdurrahim gis nañ ko ibn Maymun mu ne waqat léegi nag muy indi fiqhu hadith bi mu ne waqat kariha daal di ne sib qawmun ay ñun min ahli al-ilm ci borom xam-xam yi alxibwatu wala alxubwatu yawm al-jumu'a mooy toogin woowu yee ñu la wax. bésub àjjuma wal imaamu fekk imaam bi yaxtu muy xutba wa raxasa mu daal di ciy permettre fii daalika ci le ba'duhum ñeneen ñi waaw mu ne bokk na ci ñoo Abdallah ibn Umar wax nañ la ko sànq wa ghayruhu ak moom wa bihi mu ne te wax jooju yaqulu la jëm te moom la wax Ahmadu yal imaam Ahmad ibn Muhammad wa Ishaq Ishaq ibn Rahawiya laa raya laa yara yaani gisuñu bil xibwati wala bil xubwati mooy ci toogin woowu wal imaamu yaxtu fekk imaam baa ngi xutba ba'san gisuñu ci benn problème quoi <laughs> ay loolu traité woon nañ ko léegi da ngay dellu foofule taxawoon nañ ci bu baax waaw walillahi alhamdu wal minna loo xamante ne mooy lu yaatu la te ñooñu muy wax eh, ibnu Umar eh, ñoom Anas ibnu Malik Shurayh wa Sa'sa'a ibnu su eh, Sa'sa'a ak Sa'id ibnu al-Musayyib Ibrahim an-Nakha'i Makhul Makhul Isma'il Eh, ibn Muhammad ibn Sa'd Nu'aym ibn Salama ñoom ñëpp dañoo jàpp ne li amul benn problème hmm? waaw ñenn ñu ne déedéet lañ ko siwul voilà waaye loolu eh, eh, parce que ñoom dañ doon tegloo ci hadith bi imam Abu Dawud waxoon ne jëli ko ci Ya'la ibn Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu mu ne man fekke naa keroog bi nga xam ne ci lañ ubbi baytul maqdis sayyidina Muawiya moo ñu jiite woon daal di ñuy jullil àjjuma jiite ñu àjjuma te ñi nekk ci fa ida jullu man fil masjidi ashaabu nabi sallallahu alayhi wasallam ñu ëpp ñu nekk ci jàkka ji saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañu léegi man ma gis leen ñoom bi muy ba moom ah, fa ra'aytuhum muhtabiina wal imaamu yaxtub ñu ngi toogi toogi moom imaam bi di xutba waaw waaye loolu de toute façon imaam al al Shawkaani dane même bu dee imaam Euh, Abu Dawud daf cee noppi ak al imaam al Munziri hadis boobu imaam ash-Shawkani rahimahullah dane càllaleem nag Sulaymaan ibn Abdillah ibn Zibriqaan mi fa ne am na ak faiblesse bu nekk moom ak woyof waaw même bu dee Ibn Hibbaan wéral na ko waaw léegi nag euh, waaye waxoon nañ la insha allahu taala imaam Nu'man ak ñi ànd ak moom mooy moom dafa gis yeneen saa saam tooge noonu mais sauf que mooy tooge noonu mën naa nekk mais ba mu jamono jii voilà te jamono jooju moom la ñu Seydina. Muaz ibn Anas leeral fii jële ko ci Yonent saa salaam nga xamante ne da doon dafa sib loolu waaw ngir rek bañ euh, li nga xam ne mooy problème yi ci mën a jóge mooy xëcc nelaw waaw te l'expérience montre comme niñ la ko waxee woon boo delloo ci xadis boobu que ne def ko nga xool waaw toogit la woo xam ne boo toogee surtout léglu nit mooy de nga départ te boo départ la Yonent bi saa saa waxoon ne al aynaani wikaa'u saa'im waaw. waaw li nga xam ne mooy ñaari gët gëti nit ki mooy ay bëtam ah ñooy li nga xamante ne nii ñoom ñooy euh, euh, tëj waaw ñoom ñooy tëj gannaaw waaw ñoom ñooy tëj gannaaw waaw daa ah, fay comprendre <laughs> mooy kii mooy boo boo boo ñaari bët fekk say bët ñu ngi xool hmm? mooy sa gannaaw da koy mën a maîtriser waaw mooy li nga xamante ne mooy fa ngelaw ngay li génne ak dem àll yi foofu bu dee yaa ngi xool fekk yaa ngi xool mooy lépp mooy man nga maîtriser est-ce que sama njàpp toj na wala déet waaw loolu mën nga ko maîtriser waaye nag bés boo nelawee affaire ba deñ na waaw waaw moo tax fa ida naama rajul istatlaqa al wika comme dafa joxe parabole bu rafet moom yonent bi saab saab mi nga xam ne moo jàngale teggin yu mag yi waaw mooy comme ndab li ñuy def ndox ah comme façon guur bi yooyu nga xam ne ci der lañ ko doon def nga xam ne dañ koy takk ak ak buum pour ndox mi bañ a tuur loolu li nga xamante ne nii assah léegi mooy pour nga jëli kii la assah mooy derrière mooy gannaaw gi quoi si yooyu di génne mooy moo koy sàmm comme li nga xamante ne nii noonu la ñuy takkee ndab li ndox mu nekk tam nekk ci der ngir mu bañ a tuuru bët yi mooy mooy mooy mooy mooy moo mel ni mooy buum gi mais bés boo nelawee mooy affaire bi day rocceeku léegi affaire bi mooy boo booy nelaw yëf ya dem bu ko defee nag ah istatlaqa al mooy mbir ma daal di dañ bu ko defee yow ngalawal yeeg toj yeeg yooyu buy ñëw a ah, day tax du ko yëg muy hadith sayyidina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalibi eh, nekk ci eh, sunan yi nga xamante ne mooy bu al imaamu Abu Dawud ak eh, Ibn Maaja imaam Ahmad solo woon kon loolu noonu moo tax mu tegoon ci fa man naa fa lee tawadda ku nelaw yëgatoo li xew yoboo nga jóg jàppi <laughs> waaw kon nelaw boobu mooy expérience boo toogee noonu boo moytul mooy dégg nga départ waaw waaw waaw mooy dégg nga départ kon loolu lu jara bàyyi xel la moo tax toolin wii bunt bi imam sëm fa ko ngir wax ne yow mi nga xam ne yaa nekk ci toolu nit ñu sell ñu bëgg a bokk ci ñoom mooy tëndukul boo demee àjjuma di tooge nii waaw même bu dee am nañu ko ne garaawul waaye comme que sax na ci yonent ci bari saa saam parce que hadith bi daa bari ay yoon même wax naa la fii nii donc fu gi réyul noonu te képp kenn ñi naan dara newu ci ñoom xam nañ li tax ñu ko doon wax parce que ñoom li ñu xam lañu wax waaye toogin googu ba muy gis yonent saa saam tooge noonu du àjjuma parce que bu doon àjjuma du tooge noonu du toog foofu voilà du toog kiim kaaba gi noonu jàkkaarloog kaaba gi noonu ba mu seen ko seen am nu Umar radiyallahu anhu anhuma Euh, loolu la quoi waaw te tamit moom la ndaw sa waxoon Qayla <laughs> ne ra'aytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa qaa'idun al-qurfusa <laughs> falamma ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam al-mutakhashshi'a fi al-jas'a ur'idtu min al-faraq <laughs> ndaw si nee na Qayla nee na damaa gis yeneen sallallahu alayhi wa sallam mu ngi toog comme toogin wi mooy al-qurfusa waxoon nañ la mooy moo gën a dëgër moo na imaamul Buxaari ne lool mooy mooy al qurfusa mooy al xabwa bi xubwa xubwa boog ak xibwa mooy al al al xubwa wal xibwa mooy al qurfusa toogin wi ñu wax sànq ba léegi. voilà mu ne man damaa gis yeneen saa sax mu tooge noonu waaye andi ceeb gi toroxlu goo xam ne nee na ba mu gisee yeneen saa sax noonu damaa tiit <laughs> damaa tiit ah daa am lu ma mel ni lu ma saisir waaw tiit waaw waaw akbar kon loolu en nit ki na moytu loolu malgré bon ku gis tamit ne bon li waa jumhur wax ñoom Ibn Umar ñoom Seydina Anas ak ñeneen ak ñeneen te loolu jàppuñ dara nawu ci ah waaye xamal ne hadis bi ñëw na te loolu jullit da bàyyi xel wax ku nekk lu man di kii ñoom dañoo décrire rek liñ gis yoneen saa saa mais lii kii nga xam ne ziyaadatu ilm leen di yokku xam-xam muy muy Seydina Mu'adh na Anas mooy dafa indi loo xam ne yokk xam-xam la terewul lële waaye mooy dafa am benn bërëb jamono ji imaam bi ba nga moytu lool te loolu l'expérience ku ko def dina wan ne boo moytuwul booy départ surtout bu la coono duggee doo ko yëg après nag nga jóg nag nekk ci sikki sàkk iblis ñëw saa yow sa jàpp toj naan tojul yow nga ne la eh, saa yow da ngaa yëg yow yow waay yow yow eh. <laughs> waaw mooy kon loolu naha anil xubwati awil xibwa yawmal jumaa wal imaamu yaxtub kon ci kaw noonu wali ah il hamdu wal minna ci lañ jeexale suñu buntu bi ak suñu tom soixante-douze walillahi alhamdu wal minna yawmul ahad yawmul isnayni tombeeg le quinze ah li nga xam ne mooy rajab min euh, mille quatre cent quarante-sept mu tombeeg cinq janvier deux mille vingt-six bi madinati Villeurbanne al-Faransawi ay euh, euh, euh, kii bii di ñëw insha allah ñu ubbi tom ci Shara bi tom 73 waaye ci kitaabul umuur al-manhiyyi anha ñu daal di gis li nga xam ne mooy chapitre 313 insha allahu taala muy wax nag leneen day waxul ci julli yeek jàkka yeek yooyu beneen affaire yeneen yoo xam ne dañ koy aaye.